ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu man naawa man naama awwalal layli wa ahya axira buntu gi nga xamante ne moom mooy nelaw njaal benn guddi gi ba pare di dundal li nga xamante ne moom mooy mujjantal ga ñu gisoon ci wax gi nga xam ne moom la sayyidna Salman al-Farisi radiyallahu anhu wax sayyidna Abu Darda radiyallahu anhuma mu daal ko wax ne kon nelawal maanaam li nga xam ne moom mooy mujj mujj eh, maanaam mu ne mu ne Euh, nelawal ba nga xamante ne fekk mu gane woon ko mu ne ko nelawal mu bëgg a jóg julli mu ne ko nelawal ba guddi gi di waaj a jeex te jeexitalu guddi gi nag mu ne ko waaw léegi nag kum mun ngaa daal di jóg li ko ngir ne yàlla dafa am ci yow xàq sa bakkan am ci yow xàq sa njaboot am ci yow xàq bi nga xamante ne moom la dem ñu nettali ko yenente bi sallallahu alayhi wa mu ne sadaqa salman sayyidna salman wax na dëgg radiyallahu anhu xadis boobu dinañ ko gis insha allahu taala ci kanam waaye fii dañ ko gisoon mu nekk muallaq amma ni xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha moom musnad la moom mu ne dañ ko laaj maanaam muy uh, al aswad rahimahullahu moo ko laaj mu ne ko kayfa kay mu ne ko kayfa salaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam bil layli naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jullee ci guddi gi mu ne ko kaana yanaamu awwalahu wa yaqumu axirahu fa yusalli thumma yarji'u ila firashihi fa idha azzana al-mu'adhdhinu wa sab fa in kaana bihi haajatun irtasal wa illa tawadda'a wa xaraj mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan nelaw li nga xam ne njaal beenu guddi gi daa mu jóg li nga xam ne moom mooy mujjantalam daa di jul mu ko mu daa di julli maanaam kon ki njaal benn guddi gi la daan nelaw naafile yi daan wax naan daan na ko naafile yi ci mujjantal guddi gi la ka daan def sallallahu alayhi wa sallam te bu noppee sax day daal di dem ci lalam bu fekkente ne euh, am na maanaam noddukat bi woo na ko mu daal di jóg daal di tëb daal di jóg su fekkonte ne nag dafa am aajo si soxna si bu boobaa ci ginnaaw gi maanaam bu noddukat bi noddee mu jóg daal di sangu su fekkente ne nag loolu yëpp amu ci bu boobaa day daal di rek sangu day daal di jàpp daal di génn dem julliji gisoon nañ ci tamit baabu qiyaami nabi sallallahu alayhi wa sallam bil layli fi ramadaan wa ghayrihi bunt bi nga xam ne mooy wax taxaw bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di taxaw ci guddi ci moo xam ci weeru koor la wadul ci wara koor te loolu moom mooy comme li nga xam ne moom la abu salamat ibn abdurrahman ibn awf radiyallahu anhuma laaj ki nga xamante ne moom mooy sayyidatuna aisha radiyallahu anha ne ko kayfa kaanat salaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa fi ramadan nak ana naka la yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daan jullee mu ne ko maa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ramadana wala fi ghayrihi ala ihda asharata raka yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daanul yokk nit ci weeru koor ak fukki rakka ak benn mu ne yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna daf daan julli ñeenti rakka waaye bu laaj nanga la rakka yooyu daan rafete naka noonu noonu lañ daan guddee nan la noonu lañ daan guddee mu ne summa yusalli salatan topp mu daal di euh, summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna topp mu daal di jugaat julliwaat yeneen ñeenti rakka waaye bu laaj maanaam muy muy ak mag màgg ni muy rafete naka noonu tamit ni muy guddee après mu ne summa yusalli salaasan topp nag mu daal di julli ñett maanaam ñetti rakka léegi nag ñu daal di koy laaj ba tey ne ko waaw mu ne mu ne ko mu mu ne yér sayd sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na ma ni ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam atanaamu qabla an tuutir e yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ndax da nga nelaw laataa ngay witar maanaam ci diggante bi nga xam ne moom la naafila yi di jeex laataa muy def witar ndax dana ci nelawaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Aïcha inna ayni tanaamaani wala yanaamu qalbi ay sayyidat Aïcha radiyallahu anha mu ne ko samay ñaari gët yi de danañ nelaw waaye sama xol moom du nelaw sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ tamit xadiis bi nga xamante ne moom la sayyid moom la Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma ne ko ma maanaam maanaam mu gis ni bokk ne mu jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi shay'in min salati al-layli jalisan hatta idha idha kabura qara'a jalisan fa idha baqiya alayhi min as-surati thalathuna aw arba'una ayatan qama fa qara'ahunna thumma raka'a mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuma ko gis mu daal di eh, jàng toog ci guddi gi mu déedéet ci benn ci julli guddi gi muy jàng di toog mbete xanaa ba mu nekkee xanaa rek kenn ba nga xamante ne ci la nekkee demee ba màgg maanaam ba mage ba mage boobu nag mu daal di jàng mi nga xamante ne moom mooy dafa jàng toog waaye day muy jàng toog waaye su demee ba mu des lu toll ak fanweer wala ñeent fukki aaye mu daal di jóg daal di koy yeggale doog a rukoo maanaam lool gisoon nañ tamit buntu baabu fadlu tuhuuri bil layli wan nahaari wa fadlu salaati ba'da al wudu'i bil layli wan nahaar ngeneel bi nga xam ne moom moo nekk ci di amee laab saa su ne ci guddi gi ak bëccëg gi maanaam su sa njàpp tojee nga dem ji jiwaat saa yoo amee janaaba nga dem sangu ca farata maanaam ak mel noonu guddi ak bëccëg naka noonu tamit ngëneel gi nekk ci di julli ginnaaw laab gi saa yoo jàppoo ba noppi maanaam ci guddi gi ak ci bëccëg gi nga dem daal di euh, <coughs> dem daal di euh, julli ñaari rakka ñu indi woon ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ jullee fajar maanaam maanaam ci waxtu fajar gi ci ci la waxe ne sayyidina Bilaal radiyallahu anhu ne ko yaa Bilaal haddithni bi ma amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu daffan alayka bayna yadayya fil janna maanaam yow sayyidina Bilaal radiyallahu anhu ja wax ma ana ban jëf moom ngay jëf te mu nekk bi la gën a bi nga ëpp yaakaar ci bi nga xam ne jëf nga ko ci biir l'islam bi ndax man dama dégg maanaam yëngatug say dàll yi ni muy defee taf taf noonu booy booy dox ni muy tap tapee noonu dama ka gis ci biir aljanna <laughs> ci sama kanam aljanna mu ne ko mu ne ko maa amiltu amalan arja indi anni lam atatahharu tuhuran fi sa'atin euh, fi fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaytu bi zalika tuhuri ma kutiba lii an usalli maanaam man kat musuma jëf jëf ju gën yaakaaru fi man ne man saa yoo xamante ne maanaam euh, saa yu ma amee laab maanaam sangu moo xam dama sangu farata wala damaa jàpp ci guddi ba bëccëg lu dul ne damay julli ci laab googu voilà ak heure bu mu mën a doon dama ci julli li nga xam ne moom la ma borom subhaanahu wa taala bindee ci maanaam dogal ci man ci ma julli ko moo tax <clears throat> maanaam kon loolu day wane maanaam li nga xamante ne mooy njëngal gi nekk ci di jàpp saa su nekk waaye tamit saa yoo jàppoo ba nag nga julli ñaari rakka gisoon nañ tamit baabu maa yukrahu min at-tashdid fil ibada buntu li nga xamante ne moom la ñu sib ci di taral ci jaamu yàlla yi maanaam di teg sa bopp lu ëpp li nga xamante ne moom mooy li jaadu ci jaamu yàlla maanaam nekk rek ci équilibre bi comme ni nga xamante ne noonu la ko gise woon ci suñ jotaay bi weesu ne jaamu yàlla yi dafa bari ay façon dafa bari ay mbir yoo xamante ne moom la ñuy def maanaam kon bañ a nekk ci lenn rek maanaam nekk ci ci anam goo xamante ne nit ki day day mujj di di di di di di di di di mbugal boppam loolu bokkul ci diine maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anu bi nga xam ne nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa dugg ci jàkka ji gis ci diggante ñaari poto yi ñu daal di ciy takk ak buum mu daal di wax ne waa buum gi lu mu doon ñu ne ko kii day Zeynab moo ko moom Eh, ndax saa yu sonne fa iza fatarat ta'allaqat maanaam su sonnee rek day yeew boppam maanaam ngir mën di julli maanaam nga gis ne cawarte gi ni àndal ñoom maanaam cawarte googu waaye terewul yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne déedéet laa xulloohu li yusalli ahadukum na nashatahu fa iza fatara falyaqut képp kuy julli ci yéen maanaam dind leen ko firi leen ko maanaam kuy julli tamit kenn képp kenn ci yen su dee julli na julli ci jamono ji mu saware suuf si di wala mu yokkat rek na daa di eh, daa di diju maanaam loolu tamit gisoon nañ ko maanaam mu daa di toog gisoon nañ tamit hadith sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne nee na eh, nee na kaanat indi imra'atun min bani asad fa daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala man haada nee na dama amoon jigéen joo xamante ne ci waa banu asad la ne wax ne Zeynab la radiyallahu anha nee na bi nga xamante ne ci la dugg ci man dugg ni moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw daal di daan ni waaw kii ku mu doon man ma ne ko kii fulaana kii mooy diw ma ne ko mu ne ko ko mu ne laatanaamu bil layli fa zukira min salaatiha maanaam ne ko kii du nelaw guddi di daal di tudd nag ay xeeti julli yu tar yi nga xam ne moom lay julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ne ma alaykum ma tutiquuna min al a'mal fa inna allaha la yamallu hatta mu ne mm, bàyyi leen loolu maa ngi leen di dénk ci maanaam dee leen tegoo ci ay ay ci ci ci ci looleen attam ci ay jëf maanaam ngir ne yàlla du yokkat feeg yéen yokkatoo leen maanaam yàlla du du denc di leen fay feeg yéen nekkoo leen ci di yokkat maanaam te li nga xam ne mooy indi yokkat nag moom mooy di teralal sa ci sa kaw sa bopp loo xamante ne yàlla tegula ko léegi nag ñu war a tàmbali baabu ma yukrahu min tarki qiyaamil layli liman kaana yaqumu baabu buntumaa li nga xamante ne yukrahu moom la ñu sib min tarki ci bàyyi bi ñuy bàyyi qiyaamil layli taxawal guddi gi liman ñeel ki nga xamante ne kaana nekkoon na yaqumu daan ko taxawe maanaam lii tamit dafa nekk loo buntu boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ginnaaw bi nga xamante ne moom la indi buntu bii wax ne dañoo sib li nga xamante ne moom mooy di taral ci sa kaw ak jaamu yàlla maanaam ngir ne loolu sabab la maanaam képp koo xamante ne day taralal boppam dafa am loo xamante ne moom mooy waral ci moom moom mooy euh, maanaam mooy <coughs> jaamu yàlla yi mu doon def daf koy mujj a loolu moom moo tax nit ki tey suy def loo xamante ne lu baree bare la du ci mën a sax li nga xamante ne moom lay def du ci mën a sax moom mooy xeeti jaamu yàlla yi nga xamante ne maanaam du lu maanaam yu woyof la yu ndaw la comme li nga xamante ne masalan noonu la ñu gisee ni julli juróom yi ñëpp dañ ciy mën a sax ndax lan ndax diisul bëriwul amma li nga xamante ne nag moom mooy tey buñ ko defoon juróom fukki julli comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci hadisul isra maanaam day gis ne loolu day daal di tar ba nga xamante ne amaan na ñu bëri duñ ko man naka loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax borom bi subhaanahu wa taala mu wàññil ko ko comme ni ko ko sayyidna musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalaam daal di ko koy xelalee maanaam naka noonu tamit loolu moom mooy mboolem xeetu maanaam jaamu yàlla yi ci gën moom mooy yi nga xamante ne moom mooy yi sax comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon waaye ngir mu mën a sax nag il faut que mu nekk tamit loo xam ne day mën a woyof maanaam day mën a nekk loo xam xamante ne dañ koy attan te it day nekk loo te ne du perturber programme yi ngay yor ci bis bi maam ci journée bi waaye su fekkente ne masalan nit ki dafay war a xëy huit maanaam ba 18 heures ba pare bëgg nekk maanaam euh, nekk njabootam benn jamono ju ndaw ba pare bëgg di julli guddi gi yëpp mu bëgg la maanaam day sonn maam bu boobaa dina ko def benn yoon xëy na ñaar ñetti yoon waaye du ko mën a def saa su loolu moom moo tax mu am rek jamono joo xamante ne moom lay nelaw maanaam mu am tamit jamono ji nga xamante ne day mën a ñëw maanaam julli ay julleem loolu tamit waaye nag loo ciy def itam mu nekk loo xamante ne tamit da nga koy saxoo maanaam donte lu néew la nga saxal ko moom moo gën maanaam lu bari loo xamante ne doo ko def loolu tamit ci esprit boobu ci la wird yi ame maanaam yooyu yëpp ci lañ ko saxale maanaam ngir nit ñi di jëfandikoo jaamu yàlla boo xamante ne day sax waaye day nekk loo xamante ne lu ndaw la mu bañ a bari torop ba pare ñu wutal ko waxtu woo xamante ne day yaatu ba nga xamante ne képp kenn mën na koo maanaam ajuster ak ay jamono yi nga xamante ne moom lay amee ay soxla ci bëccëg gi naka maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne kon dañ ko sib ci nit kuy taral boppam ci kaw boppam maanaam ay yenn nag mbiri loolu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana abbas ibn al husayn te moom mooy al qantari dokkante la moom mooy abul fadl moom waa baghdad la Euh, am da am na ñu ne waa Basra la euh, rahimahullahu euh, taala moom mi ngi génn adduna ci deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci afraadul Bukhari yi maanaam imam al Bukhari yi rek moom moo solo ay xadiisam te ñaari xadiis rek la solo ci moom benn bi moo nekk nii bi moom mooy bu njëkk bi daañ ko gisaat insha allahu taala maanaam euh, kon euh, moom euh, kon maanaam bokkul ci waa maanaam kon ci asal Bukhari la rahimahullah mu ne qaala haddathana Mubashshir moom mooy ibn Isma'il al mooy Abu Isma'il mooy dàqantalam al-Kalbi rahimahullahu ta'ala moom waa Halab la rahimahullahu ta'ala moom mu moom tamit moom mi génn àdduna deux centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi Eh, sallallahu alayhi sallallahu eh, alayhi wa alihi wa sallam ku mel ne Yahya ibn Ma'in moom nee na siqala moom Ibn Hibban tamit boole na ko ci eh, siqaat yi comme ni nga xam ne al imam al hafiz ibn al hafiz az-Zahabi rahimahullahu ta'ala moom dafa wax ay wax yu wuute maanaam dafa wax masalan ci al-Kashif ne siqa waaye fi nga xamante ne moom mooy al-Mizan daf ne saduqun alimun mashhur maanaam Euh, saduq la ku dëggu la borom xam-xam la bu siiw waaye mu ne ko ma fiihi bilaa xujja maanaam euh, wax nañ ci ay mbir mbir ci moom am nañu wax ci ay ci moom waaye euh, amul lay imaam nag al-Bukhari rahimahullah su solowee ci moom day soloo ci moom mais da koy lëkkale ak keneen maanaam du sol solowul ci moom ba pare bàyyi ko noonu rahimahullahu taala moo tax al imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala moom ci e, taqribu tahzib mu ne saduq maanaam moom kon e, loolu la wax e, amma ki nga xamante ne moom mooy abbas ibnu husayn maanaam moom moom siqala comme ni nga xam ne noonu la yahya ibnu ma'in wax rahimahullahu ci moom al imam abdullah ibn ahmad ibn xambal tam nee na siqa comme ni nga xamante ne al hafiz ibn hajar ci taqribu tahzib tamit moom nee na imam Ahmad ibn imam Ahmad ibn Hanbal tudd na ci moom waaye imam Abu Hatim ar-Razi daf ne majhul xamuñu ko maanaam moom moo ko xamul mais ñeneen ñi ci def moom xam nañ ko maanaam comme ni nga xam te ne noonu laa lañ ko waxee léegi eh, mi ngi génn àdduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte dafa bokk ci afraadul Bukhari yi rahimahullahu taala an al-Awzaa'i mooy faqihu Shaam al imam Abu Amr Abdurrahman ibn Amr ibn Yahmad ash-Shaami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala muy imam bu mag boobu rahimahullahu mu ne wa haddathani mu ne te nettal na ma Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan te moom mooy al Marwazi ah, ndax wuute na kan ak euh, euh, ar-Razi maanaam mooy ki mu doon wax ne moom yi voilà maanaam euh, loolu moom kooku abadan du solo moom parce que kooku moo maanaam kooku ku ku ku ku waaye al al al marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana abdullah te moom al imaam ibn al mubarak abu abdurrahman al marwazi euh, rahimahullahu ta'ala euh, muy imaam bu màgg boobu mu ne kon day gis ne euh, moom ci la solowee maanaam ci moom la moom mu def mutaabaa ak mubashir ibn isma'il al halabi bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi moom mu ne qaala axbarana al awzaa'i mooy al imaam. qaala haddathani Yahya ibn Abi Kathir te moom mooy Abu Yahya wala Abu Nasr abu abu Kathir boog wala abu Nasr wala abu Ayyub al ansari al al basri boog rahimahullahu ta'ala Yahya ibn al Mutawakkil ibn Salih ibn al Mutawakkil maanaam Yahya ibn Abi Kathir rahimahullahu taala di imam waa Basra génn sax àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gise woon ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathani Abu Salamata ibn Abdurrahman te moom mooy ibn Awf az-Zuhri al-Madani bokk ci fuqaha as-sab'a ci benn ci ñetti wax ci kan mooy juróom ñaari fuqaha as-sab'a rahmatullahi alayhim mu ne qaala haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As te moom mooy ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hafiz ibn Ka'b maanaam euh, ibn Ghalib maanaam muy euh, al al euh, di waa banu Ka'b nu mbokk yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy Abu Muhammad dañ koy dàqante wala Abu Abdurrahman wala Abu Nasir al-Qurashi rahimahullahu ta'ala as-Sahmi tamit nekkoon waa Makka waaye maam nekkoon saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ginnaaw ba waa Sham la rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne qaala lii wax na ma rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ma yaa abdallah e eh, yow laa takun bul misla fulaanin cam diw maanaam bul mel ni diw maanaam fii nag tuddul turu kooku maanaam yenen bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ne bul mel ni diw maanaam kon lool maanaam ngir suturaal nit kooku la wala boog wax na turam waaye sayyidna abdullahi moom ci boppam radiyallahu anhu moom moo tuddul turam maanaam mu nekk beneen mbir lool tam dañ ci xamee ne maam dina dagan nga tudd keneen ci kanamu maanaam ci fu mu nekkul ngir nit ñi jàngatee ci moom ne yéen waroo leen mel ni kooku parce que kooku ay doxalinam rafetul maanaam loolu dana dagan su fekkente ne loolu lañ ci jublu te jubluwuñ ci maanaam ngir rek doya dal ko wala wàññi ko wala yu mel noonu mu ne kon kaana nekkoon na yaqumu bil layli yaqumul layla daan na nelaw daan taxaw guddi fa taraka waaye mu daal di bàyyi qiyaamal layli taxaw guddi moom da daan naafila guddi waaye daal jekki-jekki rek bàyyi yow nag bu mel ni kooku dégg nga kon loolu mu tax kon ñu gis li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi hadith euh, bi fii mu ne wa Hisham te moom mooy ibnu Ammar ibnu Nasir Euh, as-Sulami rahimahullahu ta'ala muy Abul Walid euh, euh, as-Sulami ad-Dimashqi nga xamante ne waa Dimashq la <coughs> mu ne qaala haddathana ibn Abil Ishrin moom Abdul Hamid la tudd Abdul Hamid ibn Habib ash-Shami rahimahullahu ta'ala muy ibn Abil Ishrin maamam la maanaam moo tax ñu naan ko ibn Abil Ishrin moom Abul Ishrin maamam la waaye Abu Sa'id moom mooy dàqantalam rahimahullahu ta'ala <coughs> moom nag ci afraadu Buxaari itam la bokk maanaam imaam al-Buxaari rek moom moo solo xadiisam mu ne qaala haddasanaa al-Awzaa'i maanaam kon nga gis ne xadis bi mutaabaa la mu nekk mu'allaq imaam al-Buxaari rahimahullah qaala haddasanii Yahyaa euh, te moom mooy ibnu abi Kasiir bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi an Umar ibn al-Hakam ibn Sawbaan muy Umar ibn al-Hakam al Hijazi rahimahullahu taala muy Abu Hafs mooy dàqantalam di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi gën a adduna trente-septième année génn adduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alihi wa mu ne qaala haddathanii Abu Salama mooy ibnu Abdurrahman ibnu Awf maanaam kon fii da ngay gis ne Yahya ibnu Abi Kathir dafa solo hadith bi ci riwaaya yu njëkk yi maanaam ni ko imaam al-Awzaa'i solowee eh, moom. <coughs> dafa solo xadis bi ci maanaam directement ci Abu Salamat ibn Abdurrahman ibn Awf fii mu soloo ko ci Umar ibn al-Hakam mu soloo ko ci Abu Salama mislahu wax bi mel nii wa taabaahu te def na mu taabaam uh, Amr Amr ibn Abi Salama maanaam uh, ñi nga xamante ne ma ci riwaaya ibn Abil Ishrin bo maanaam imam al rahimahullahu taala maanaam da ngay gis ni ñi ko soloo ci moom mooy Mubashir al-Halabi ak euh, ak Abdul Abdullahi ibn al-Mubarak al-Marwazi ak ibn Abil Ashrim maanaam ñoom ñi ñoom ñëpp dañ koo soloo ci moom léegi nag mu ne ñi ñuy def mutaabaa ci ci ñaar ñële ñaar ñu njëkk ñi ñëpp biñ ko solowee Abu Salam maam ñoom bi ñu yegg ci Yahya ibn Abi Kathir moom dafa ne haddathani abu salamata ibn abdurrahman qaala haddathani maanaam kon da ngay gis ne euh, loolu daf koo déggee ci moom directement mais comme ibn abul ashirin dafa soloo xadiis bi mu ne haddathani yahya an maanaam mu nekk an ana looloo tax imam al-Bukhari yi di indi beneen riwaaya bi muy amr ibn abi salama mu an al-Awzaa'i muy amr ibn abi salamata at-Tinnisi mooy abu Hafs ad-Dimashqi maanaam an al-Awzaa'i moo ndax moom ci riwaayam daf ni qaala xaddathani Yahya moom mu wax ne qaala xaddathani Omar ibn Abdul Hakam ibn Sawban maanaam ci riwaayam moom loolu la ci indi loolu moom moo tax euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko indi ko fii nii euh, te riwaaya Omar bii nii imaam Muslim indi na ko maanaam ci saxiixam euh, rahimahullah ta'ala jëlee ko ci Ahmad ibn Yunus mu daal koy indi maanaam waaye dañu gis ne euh, riwaaya bi nga xamante ne Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama te amul intermédiaire loolu moom mooy maanaam moom la imaam al-Bukhari gën a nootal moo tax mu njëkk ko indi ci kaw rahimahullahu taala loolu tax mu indi ko ci kaw di wane ne ñoom di déggante gi am na moo tax bi mu ñëwee ci anil Awza'i au lieu mu ne maanaam au lieu mu yeggale ko bi mu naan qaala haddathani Yahya qaala haddathani Umar ibn al-Hakim eh, ibn al-Hakam ibn Thawban waxul loolu maanaam yeggale wu foofu an al-Awzaa'i rek la wax daa dafa yem ngir ne dafay nootal bi ci kaw moom ngir wane ne bi ci kaw la nootal wallahu a'lam imaam al-Bukhari hadith bi benn yoon la ko indi muy muy fii nii maanaam kon fii imam al-Bukhârî laa ta'ala da nga ciy jàngale ne kon maanaam euh, comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne maanaam nit ki bu xësee ba commencé def benn jaamu yàlla di ko saxoo daf ko war a saxoo maanaam warul nekk di ko def di bàyyi di def di bàyyi di def leneen nekk ci leen déedéet maanaam loolu d'ailleurs lool mooy sens wird yi naan wird boo ko jëlee doo ko bàyyi waaw loolu mooy sens bi dégg nga ngir ne yoonu yàlla boo ci xësee ba sóobu maanaam da ngaa war a continuer waaye waroo nekk di bàyyi di dellu ginnaaw di delluwaat comme ñi nga xam ne ñooñu la ñeneen ñi ci des musta soobu dem nekk loolu du loolu loolu ak yàqute lay indi te lu ku def lu mel noonu seytaane daf koy jekku carrément moo tax ñaare ku nekk ci yoonu yàlla nekk ci lu baax nekk ba pare jekki-jekki bàyyi ko da ngay gis pour mu dellu si waat loolu bokk na ci problème am hadith bi imam muslim rahimahullahu taala dana ko indi wa indi imam imam Bukhari fii rek la ko indi imam muslim indi na ko hadith numéro mille cent cinquante neuf imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro mille sept cent soixante trois mille sept cent soixante quatre imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro mille trois cent trente et un imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro six mille cinq cent quatre vingt quatre kon nañu gis ne euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabun Euh, lii maanaam nii la ñëwee maanaam mooy baabul comme tar comme fasl maanaam amul tarjuma maanaam mu ne baabul bunte ngi nii maanaam luy leeral lan la maanaam mooy ne te wax nañ la ne saa yu ko imam al indi yi indi rahimahullah daf lay wan ne lii nii am na lien ak li mu mujj xadis bi mu mujj indi maanaam loolu ñaare maanaam li nga xamante ne moom la ci leeral fii nii moom mooy ne euh, maanaam dinañ ci ñëw ci li nga xam ne moom lay tegtale maanaam ne benn xadis bi nga xamante ne moom la wax sayyidna Abdullah ibnu Umar am maanaam al-Hafiz ibn Hajar ñoom rahimahullah ak ñi surah yu bari ñoom li ñuy wax mooy dañ naan ah li tax mu indi xadis bi day tegtale ne ñaari événement yi benn la waaye amaan nag raison bi maanaam dëgg-dëgg li tax mi ngi feneen comme li nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allah taala mu ne qaala bilisnaal muttasil fi awal kitaabi lay haddathana Ali ibnu Abdullah te moom mooy al imam ibnul madini rahimahullahu ta'ala ali ibn abdullah ibn ja'far ne mu gën a siiwee ci ibnul madini muy eh, rahimahullah ñu koy dàqata xayatul waadi muy abul hasan eh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana sufyan te moom mooy ibnu uyayna ibnu maymun al-hilali rahimahullahu ta'ala an amr mooy ibnu dinar al-makki moom mooy aslam abu muhammad al-makki rahimahullahu ta'ala an abil abbas te mooy as-sa'ib ibn farrukh rahimahullahu ta'ala ñu ko abul abul abbas ad-dayli rahimahullahu ta'ala ne waa nekk waa makka nekk sha'ir bu mag rahimahullahu ta'ala mu ne an mu ne mu ne an mu ne la qaala sami'tu dégg na Abdullah ibn Amr mooy ibnul Aas radiyallahu ta'ala anhuma qaala mu ne qaala lii wax na ma wa qaala wax na lii ñeel ma nabi yente bi sallallahu alayhi wa sallam alam ukhbiruka xanaa xab ukhbir xanaa xabaarewu ma annaka naka yow taqu wala alam ukhbar xanaa xabaare wuñ ma annaka yow taqumu yaa ngi taxaw al-layla guddi gi wa tasuumu te ngay woor an-nahaar bëccëg gi maanaam lii day lan lay tegtale maanaam mooy ne li mu lee li muy leeral ne boo bañee bàyyi di taxaw guddi di def gudd naafi la guddi ba pare nga bàyyi ko il faut pas que mu nekk ci rythme boo xamante ne day métti moo tax maanaam imam Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi ngir leeral maanaa boobu qultu ma ne kon ma ne ko inni naka man af'alu zalika damay def loolu kay damay waaw waaw damay naafila guddi gi guddi gi dama koy naafila ba mu jeex takk ko bëccëg gi ma woor ko ba mu jeex takk waaw qaala mu ne ko fa innaka naka yow kat iza fa'alta boo defee zalika loolu hajamat dana daa di mu dana dana daa di muuru aynuka say bët maanaam say day sonn dégg nga wa nafa wa nafihat te dana dana lot dana lott nafsaka nafsuka sa bakkan maanaam da ngay mujj day mujj a ci yow day mujj a diis ci yow loolu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon wax ji mu ko wax maanaam day wane imaam al-Bukhari rahimahullah lu tax mu indi hadith bi maanaam du ne ngir day leeral ne place bi ñoom ñoo tolloo mais li muy tekki moom mooy daf koy leeral ne ko maanaam ne ko attention damay bañ lii dal na comme que loolu laay bañ mu dal na nag parce que boo demee ba nga xamante ne sa bët yi mënatuñ supporter lool sa sa sa ndax ndax da gëmmint bu metti sa sa sa bakkan maanaam nga mujj nekk nit ku xam te ne yow ci sa bopp physiquement da ngaa épuisé dootoo mën a defati loolu kon maanaam sens boobu la koy waxee ne ko kon bul ne maanaam loolu la amee rapport ak la ne parce que boo demee ba nga xamante ne la nga daan def tellement que da ngaa teel a torturer sa bopp ba mën a too defati lu baax maanaam nga continuer di dund te mën a too def dara lu baax maanaam loolu nga nekk di def ndànk ndànk ndànk di continuer di dund di def lu baax boobu gën dégg nga wa inna li wér bu wóor mooy moo tax mu tegal ko ci li ko li nga xamante ne moom la Sayyidina Salman radiyallahu anhu waxoon wa inna li wér na sa bakkan haqqan wala ahlika sa njaboot itam am nañ xàqan ak ndax moom da daal naafila guddi gi yëpp war bëccëg gi bu ko defee moom day sox bàyyi soxna si noonu rek moo tax bàyyam ko indi ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam que dane waaw moom day dañ ko may soxla ñu toog une semaine après bàyyi bi ñëw seet si ko waaw loo loo xalaat euh, ci sa sama doom ji nag sa jëkkër bi mu ne ko ak a baax moom de non man kay nit ku baaxee nii moom ku ma yéem la euh, bëccëg yëpp daf koy woor day woor bëccëg yépp bi ma fi ñëwee ba léegi day woor guddi gi tamit yépp da koy naafila bi ma fi ñëwee ba léegi guddi gi yépp da koy naafila mu daal di xam ne loolu loolu doxul mu jël ko yóbbu ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yenente bi ne ko nag wa inna ñeel li wér wa li nafsika ñeel na sa bakkan xaqan ak maanaam ngir ne boo saxoowee ci loolu da ngay sonn da ngay mujj nekk koo xamante ne dangay ngay épuisé wali ahlika te sa ñoñ sax sa njaboot wali ahlika sa njaboot tamit dafa am ci yow xaq ak kon nag fa sum deel woor wa aftir te ngay dog waqum te na ngay taxaw wa nam te ngay nelaw voilà lii mooy diine voilà maanaam kon lii day maanaam comme li ñu doon wax ci jotaay bi weesu rek maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo déggee diine nu baaxul maanaam comme wàllu ahlu tasawuf yi maanaam ñenn ñi ci ñoom maanaam mooy xulaat mi na mu tasawuf fay nga xamante ne dañu amuñu dégg-dégg bu bu leer ci mbir mi ñoom ñooy ñooy ñooy def loolu te yeneen bi moo tax nga gis al imam Ibnu Jawzi par exemple rahimahullah nga xam ne dafa demoon ba nga xam ne dafa mujjoon a contre waa tasawuf te pourtant comme que dafa gisoon téere tasawuf ñu ñu ciy wax affaire yu jaamu yàlla yi nit yenn nitu yàlla yi ñu doon def mbir mi nag yiim mu bëgg koo def te moom doomu buur la nekk gu neex la xam ainsi de suite ak yu mel noonu mu commencé bàyyi loolu nekk jékki-jékki feebar yu métti dal ko mu mujj nag euh, mais feebar yu métti métti affaire bi nag mujj mu mujj mere gaa yi maanaam waa waa tasawuf yi mais mais mujjantalu jamono ji mujj na comprendre que ndekete moom moo comprendre woon mbir yi maanaam te gaa yi ni ñu koy faral di nettalee ak ni ñu koy waxee foofu la problème bi di nekkee tamit moo tax <coughs> yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bii moo nekkoon sunna da daan lekk di naan waaw dégg danaan danaan lépp la maanaam lépp lu neex daka daan lekk amul lu mu lu mu daanul lekk loo xam ne lu dul danaan lii bugguma ko comme bi ñu indee mbëtt mu ne mbëtt de du ne dafa bokkul ci sama sama maanaam ci moom yi may yi may bëgg di lekk loolu rek moo tax lekkuma ko waaye lekk leen waaye su dul loolu day lekk nag day lekk gëléem day lekk xar day lekk bëy yooyu yëpp daf koy lekk te dafa bëggoon yàpp sallallahu alayhi wasallam ba pare dafa bëggoon meew kese yu bari bari ngi day naan meew ak yeneen ak yeneen mais da daan woor tamit daan ak yeneen maanaam yeneen ci bi saa da daan nekk ak yi loolu moom mooy diine maanaam ensemble la lenn lu ci nekk ñu jox ko xàqam comme li wax wa aatu kulli dhi haqqin haqqa jox leen boroom àq bu nekk àqam sa bakkan am na àq say njaboot am nañ ci yow àq voilà yàlla yàlla moom xam moom moo jiitu moo nekk ci kaw lépp moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko gisoon nañ ko sayyidat Aisha radiyallahu lu mu doon wax yeneen bi nekkee ci kër gi de da daan defandoo lépp voilà mais suñu xësee ba nodd maanaam noonu lay sànni lépp dootuñu dootuñu xam dootuñu ko xam voilà maanaam yooyu loolu moo ma a sàmmante mais diine ji du du du du du du du du du teengal quoi du teengal teengal nag foofu ci lu mel noonu lañ koy wax waaye kenn du ko wax ci li nga xamante ne leer na ni lii mooy diine ba pare nga naan yaa ngi teengal abadan bu fekkente ne yàlla lii la wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax loolu la ñuy def ah. te loolu mooy li baax léegi nag après teengal gi ci yow la ne yow mi nga xam ne bëggoo def loolu ba pare ngay ngay ba parce que soo yoo ko deful rek da wut leneen loo ko remplacer loo bëgg a tuddee diine muy biddaa yi bu boobaa yow yaay teengal te daf lay noot daf lay noot maanaam daf lay yóbbee nga nekk nit ku dul xalaat nit ku amul benn liberté du amuloo dignité nekk di subooruwaate nit boobu nga la lay jox nit koo xamante ne du tekki dëgg-dëgg moom ci jëmmi boppam amul amul valeur du nit ku am valeur ku am liberté ku am indépendance dootoo ko amati bis boo jëlee sa bopp jox ko keneen ku bokk ak yàlla kooku def la jaamam bu ko defee te kooku mënul nekk yàlla bu ko defee nag lan da ngaa wàcc sa ànd kooku wàcc maanaam wàcc sa ànd mooy àndu jaam te jaamu yàlla yàlla ñu yàlla sàmm xadis euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala nu ko indi xadis numéro mille neuf cent soixante-quatorze euh, ba mille neuf cent soixante-dix-sept ak mille neuf cent soixante-dix-neuf ak trois mille quatre cent dix-huit ak trois mille quatre cent dix-neuf ak cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf ak six mille cent trente-quatre imaamu Muslim dina ko indi juróom benn yoon xadis numéro euh, mille cent cinquante-neuf imam Abu Dawud dina ko xadis numéro deux mille quatre cent numéro deux mille trois cent quatre-vingt-dix ba deux mille trois cent quatre-vingt-treize ak deux mille trois cent quatre-vingt-dix-sept ak deux mille quatre cent un imam Ahmad ibn euh, Hanbal euh, indi na ko xaj euh, maanaam moom indi na ko juróom ñeenti yoon kon dañu gis ne waa asxaabu kutubu sitta ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ci indi mooy imam Bukhari ma Muslim imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i ñi nga xam ne ñoom ñoo ko indiwul ñoom ñooy imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jami' min al-layli fa salla baabu buntu fadli ngëneelu man ki nga xam te ne taarra dafa yeewu min al-layli ci guddi gi fa salla mu daal di julli maanaam lii nag maanaam at taarra borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci lan lay am na ñuy ñuy wax ne li muy tekki mooy takallama maanaam dafa wax am na maanaam mooy kuy kuy wax ci guddi am na ñu ne moo parce que taara bu ñu ko wax fokk nga yeewu ba pare wax am na ñu ne yëngatu maanaam ku jull ku ku ku ku ku yëngatu ci biir guddi gi maanaam dox wala maanaam jóg ci guddi gi daal dem def dara am am ak yeneen ak yeneen waaye fii maanaa bi li muy tekki rek moom mooy taara wallahu alam li muy tekki rek moom mooy yeewu maanaam ku yeewu ci guddi gi rek daal di julli ngëneel gi nga xam ne moom moo ci nekk waaye xadiis bi muy indi bi muy njëkk indi Euh, dina ci wax loo xamante ne day tegtale ne yamul rek ci euh, yee ci ci ci ci julli maanaam ak tudd yàlla tamit am na bu indi ci xadis boo xamante ne mais bu bëri ngëneel la mataa xam te bëri ñu ko réere maanaam bëri li nga xamante ne moom moo ci nekk ci ay xéewal ci jullit ñi mu daal di indi qaala bil isnaad muttasil feewal kitaab ilay haddathana sadaqata ibn fadl gisoon nañ ko muy abdul fadl al marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana al-Walid te moom mooy ibnu Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala mooy Abul Abbas ash-Shami di waa Dimashq an al-Awza'i mooy al-imam bi ñu gis léegi Abu Amr imam bu màgg boobu mooy imam bu màgg boobu Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i qaala haddathani Umayr ibn Hani te eh, mooy al-Anasi Abul Walid eh, ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Junaadatu ibnu Abi Umayya te mooy al-Azdi Abu Abdullah mooy dàqantalam di waa Sham génn àdduna soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kon gis hadith yi waa Sham ñu ngi leen di solo maanaam depuis boobu dañuy waa Sham waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne qaala annahu qaala haddathani Ubaadatu ibnu Saamit radiyallahu eh, taala an al ansari di waa eh, Abul Walid al ansari radiyallahu anhu di waa Sham tamit eh, ginnaaw bi mu nekkee waa Madina ko waax maanaam bokk ci nuqaba yi maanaam mooy muy waa ginnaaw gi mu dëkk waa mu dëkk Sham radiyallahu taala anhu an nabi mu jëli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne man ta'aarra képp koo xamante ne dafa jóg maanaam dafa yeewu dafa jóg minal layli ci guddi gi fa qaala mu daal di wax laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah loolu mooy sikar bi maanaam mu daal di wax loolu mu ne summa topp qaala mu daal di wax allahumma ighfir li e yow buur yàlla bi ci turi rafet ak allahumma yow buur yàlla mi ci turi rafet ak yu yëkkati ko ighfir li jéggal ma aw wala boog maanaam bokkul allahumma ighfir li sax daa mu daal di ñaan istijiba la dañ koy nangul ñaanam voilà fa in bu jàppoo maanaam kon te julli qubilat ñu nangul ko salaatu bu julli maanaam kon guddi gi boo yeewoo guddi gi bul ne rek yeewu naa naa tëddaat léegi ci saa maanaam xatta boo waxee baat yi sax jàppuwuloo nga daal di guddi gi yeewu maanaam gis nga fajar gi jotagul nga daal wax kaddu yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam soo ñaanee mu nangu ah mu nekk xéewal ku mag ngëneel bu rëy rëy ah, te baat yooyu mooy laa ilaha illa allah la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa allah akbar wala hawla wala quwwata illa billah mu la laa ilaha illa allah laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illa allah ku dul buur yàlla wahdahu moom dong càppaatoli la la sharika la amul bokkaale laa sharika def bokkaale lahu di ko ñeel lahu ñeel na ko moom dong al mulku nguur gi walawo te ñeel na ko moom dong alhamdu cant gi waxuwa te moom buur yàlla budul dara dara itam xadirun ku sañ la ala kulli shay'in ci bépp mbir alhamdulillah mboolem xaaji cant yi maanaam ak dëgg-dëgg cant aji sax la lillahi ñeel buur yàlla wa subhaanallah gàcce nga laamaa buur yàlla maa ngi koy seedal di gëm dëggal wóolu ci màggaayam nga xamante ne maanaam day le maanaam ne dañ na ci mboolem li nga xam ne moom mooy meloog wàññeeku yi wala ilaha illa allah te benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg ku dul moom buur yàlla wallahu akbar te moom buur yàlla màgg na maanaam akbaru moo gën a màgg bépp mbir maanaam wala xawla te déet déet amul soppeeku maanaam amul soppandiku maanaam naka noonu amul benn pexe wala xawla amul nan luñ mën a soppandikoo ba mucc ci lu ñaaw naka noonu ba bañ a def bàkkaar wala quwwata amul benn kàttan bu nu mën a am ba def ba mucc ba def lu baax wala ñu am jot jot xéewal illaa lu dul billaahi ci buur yàlla lañ koy amee lii moom mooy kàddu yi maanaam euh, kon euh, kon lii nii moom mooy li nga xamante ne kon euh, moom moom mooy li ñu wax léegi nag euh, kon euh, nii la nekkee euh, nii la nekkee maanaam bu ñu xoolee nag ci maanaam fii li ñuy seetlu moom mooy ne subhaanallah bi maanaam alhamdulillah bi moom moo jiitu subhaanallah bi ah loolu la ñuy seetlu waaye maanaam loolu dàkkontewul ak mën nañu wax subhaanallah walhamdulillah comme ni nga xam ne lool la yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxee na subhaanallah alhamdulillah ak allahu akbar daan ni waaye nag du ko lool ci bu mu tàmbalee waaye nag comme que nii la ñëwee nii xëy na defee ko nii moo gën maanaam defee ko nii daal nii mu ñëwee nii ci ni mu gën a saxe maanaam mu moo gën euh, mu ne suma toog bu lool nag bu ko waxee ba pare mu daal di wax allahumma ighfir li yow buur yàlla jéggal ma maanaam wala boog daa mu ñaan bépp ñaan bu mu ñaan rek istujiba lahu def na ko nangul ñaan gi maanaam mu ne fa in baa su jàppoo xubi nag na nangu mu maanaam loolu li mu tekk mooy su demee jàpp ji daal di julli ñaari rakka def na ko nangul julleem loolu li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax ne maanaam waaye ngëneelu ku jóg ci julli ci guddi gi ba pare julli maanaam mooy ne imaginer li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di defal ci njéggal ki nga xamante ne dafa wax kaddu yi fekk yeewu na daa jóg tëb yeewu nii rek ci guddi gi rek daal di wax kaddu yi daal di ah yàlla jéggal ma yàlla jéggal ko lépp lu mu def imaginer bu fekkente ne dafa jàpp julli maanaam ngëneel gi mi amee loolu la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di euh, saxal fii hadith bi imaam al-Bukhari fii rek la ko indi imaam euh, Muslim indiwu ko maanaam mu bokk ci imaam Bukhari daf ko wéeto walif imaam Muslim imaam Abu Dawud indi na ko hadith numéro cinq mille soixante imaam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro trois mille quatre cent quatorze imaam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro trois mille huit cent soixante-dix-huit imaam Ahmad ibn na imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Maaja ñoom rek ñoom ñoo ko indi eh, kon dañ gis ne imaamu Muslim ak imam an-Nasa'i indiwuñ ko beneen bi ci def moom mooy képp ku ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta benn yoon rek nga ko indi ci sa téere bi rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathana Yahya ibn Bukayr ibn Bukayr Abu Zakariya al-Makhzumi al-Misri rahimahullahu ta'ala wa Misraq qala haddathana al-Layth te moom mooy al-imam Abu al-Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala an Yunus te moom mooy ibn Yazid al-Ayli hmm? ibn Yazid ibn Abi an-Najjar eh, al-Umawi al-Ayli rahimahullahu ta'ala di waa Misra mu ne an ibn Shihab al-Azd Zuhri qaala axbarani al-Haytham ibn Abi Sinan te moom mooy waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam moom imaam al-Zuhri rek moo solo ci moom maanaam moom la solo maanaam waaw moom moom moo solo ci moom waaw imaam az-Zuhri rek moom moo moom moo solo ci moom rahma moom Abu Hatim ar-Razi nee na saalihul hadiis di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam maanaam eh, annahu nekk moom kat nee na sami'a dégg na Abaa Hurayra sayyidinaa Abuu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa huwa te fekk moom yaqsufu muy nettali maanaam li muy fekk moom muy wax fii qasasihi ci ay waxtaanam maanaam muy wax ci biir waxtaanam yi mu doon waxtaan ak taalibeem yi wa huwa fekk moom yazkuru muy tudd rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yonent bi muy tudd yonent bi sallallahu Euh, daan ne inna li wér bu wóor mooy ni maanaam yeneen ci boppam léegi nag daa di wax sallallahu alayhi wa sallam inna li wér bu wóor mooy axan am na am mbokk la kum ñeel leen laa yaqulu kooku du wax arrafas waxi caaxaan maanaam am na am ngeen benn mbokk moo xam ne moom lépp lu muy wax yëpp du waxi caaxaan yaa ni mi ngi doon namm bi zalika ci loolu Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu saxaaba boobu nga xamante ne mu bokk ci shu'ara yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi tax mooy bi shu'ara yattabi'uhumul ghaawuna alam tara annahum fi kulli waadin yahimuuna ba ay wàccee wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluuna moom dafa ne moom dootul wayati dootul defati benn poésie maanaam dootul bindati xasida wala yu mel noonu ye a alfa àndaana illal lazina amanu voilà dëgg maanaam kon moom mu ne moom mi nga xam ne mu ne moom dafa lan la wax wa fiina rasulullah yatlu kitaabahu idan shaqqa ma'rufun min alfajri saati'u araana alhuda ba'da al'ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qaala waaqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idha istaslaqat bil mushrikina almadaji'u maanaam mu nekk ñett bay ci ayni yeegi ah, yoo xamante ne baxru bi tawil la xaw ma nan nan la ko bindee foofu da ko bindee comme way da ko bindee comme way ah waaw alors que ñun yi ñu yor maanaam da ko bindee rek noonu maanaam mu nekk lu topp topp topp waaye comme way la maanaam ñetti maanaam ñetti bayit la yoo xamante ne euh, baxru bi tawil la fa'ulan mafa'ilan fa'ulan mafa'ilan fa'ulan mafa'ilan fa'ulan mafa'ilan voilà maanaam way way euh, dégg nga euh, kon loolu la maanaam be am na ci beneen mooy fa bi mooy fi mu naan euh, araanal huda ba'dal ama fa qulubuna foofu fa'ulan mafa'ila ah, mafa'ulan fa'ula fa'ulu mafa'ila la maanaam te loolu mën naa nekk ci woy wi maanaam te sax lu ñu sopp la ci euh, ci ci baxru boobu dégg mu ne ndax fa qulubuna waxul fa voilà ndax am na sukkun pour mu nekkoon fa'ulan la amoon na beneen Euh, xaraf boo xam ne dañ koy sukun wala mu nekk ak xëcc gu waroon mën a nekk ci diggante fa bi ak xaaf bi euh, faqulu huna dégg nga maanaam mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ki sayyidina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu dafa doon wax di tagg yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa fii naa nekk na ci ñun rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yatlu mu ngi boo xam ne dana jàng kitaabahu ab téerim idan shaqqa suy xar maanaam ci riwaaya euh, karima kaman shaqal kéem lu muy xare ma'rufun min al fajri maanaam loo xam ne lu ñu xam la ci fajar maanaam mooy lan fajar gi buy xar rek loolu la ci jublu saa teew di aji euh, di aji mella di aji di aji jolli maanaam nga xam ne bu fajar gi xar ni fajar gi di xaree di jolli maanaam muy bëccëg gi di leer maanaam tiirim bi noonu la mel dégg araana moom moo ñu wan moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam alhuda njub ba'dal ama ginnaaw ak ngëlëmte fa naa moo tax suñu xol yi silma xawoon bi yii ci alquran boobu muy jàng ak moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam muuki maanaam ci la ñu nekk ci la nekkee suñu xol yi ci la nekkee yoo xam te ne yu wóolu yàlla lañ nekk lu leer am yaqin am na ne maa qaala la mu la wax moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu wax waaqe oluy xew la mboolem lu yenente bi sallallahu alayhi informé wax rek dëgg la yabitu moom day fanaan yu jaa fii maanaam di sorele jan boo wa wetam gi muy wàll gi an firaash yi wëlif lal bi mooy mooy comme li alquran nan tatajaafaa junubuhum anil madaaji' maanaam loolu lay dundi foofu dégg nga maanaam kon mu ne moom kat day tëdd bu guddi gi day fanaan waaye bu guddi gi jotee maanaam day daal maanaam day yëkkati wàllam gi ci wet gi maanaam lii moo lay won ne maanaam yabitu bi ñuy wax fii maanaam mooy day fanaanee yëkkati wetam ci julli ci ci di julli lool ci lal bi loolu tegtalewul ne day day day ni guddi gi yëpp day jóg di julli comme al euh, comme ni mu nekkee waaye ibaadu rahmaan alladhiina yamshuuna alal ardi hawnan wa idhaa xaatabahumul jaahiluuna qaaluu salaaman ba pare wallaziina yabiituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaaman maanaam tegtalewul ne guddi gi yëpp dañuy fanaan di def loolu dem li muy tegtale rek mooy ne ci guddi gi dafa am lu dinañ ko def comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defe comme ni nga xam ne tamit noonu la ko doon jàngalee dégg nga moo tax da daan yëkkati isas tasqalat wala ba nga xam ne daan na diis lool bil musrikiina ci ci way bokkaale al mabaaji maanaam tëddaay ya tëddaay ya maanaam bu tëdd yi fiir moom da daan diis lool pour ñu mën a loolu moom xalaatuñ ko maanaam tëdd na daaw lan na dem nañ mu ne kon wa taabaahu taabaahu maanaam mu taabaana eh, Yunus moom Yunus ibn mu taabaana Uqaylun Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala mu ne wa qaala Zubaydi eh, mu indiwaat maanaam benn mutaabaa muy Abul Hudayl eh, Muhammad ibn al-Walid ibn Amir az-Zubaydi rahimahullahu ta'ala dëkkoon moom Himsi la waa Hims la mu ne axbarani Zuhri moo ko nettal te moom mooy Ibn Shihab bi mu doon wax léegi an Sa'id te moom mooy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn rahimahullahu ta'ala fuqaha sab'a yi mooy Abu Muhammad al-Madani bokk ci fuqaha sab'a yi rahimahullahu ta'ala wal A'raj te moom mooy Abdurrahman ibn Hurmuz gën al-A'raj amuñu daaka tam nekk Abu Dawud wala Abu Hazim wala Abu Muhammad di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu hadis bi imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadis six mille cent cinquante et imam Ahmad indi na ko hadis numéro quinze cent trente-sept maanaam kon waa saabu kutubu sitta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 et à réciter loolu bu ñu koy wax euh, mooy ñi nga xamante ne amul euh, maanaam euh, julli dafa war ci ñoom daal. mais ñi nga xamante ne dañoo am ngànt jigéen ji bu amee ngànt moom du du du du jàng alxuraan comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon maanaam ce qui fait que nit moom du tari saar yooyu ce qui fait maanaam du julli maanaam li nga xamante ne moom lañ doon wax maanaam fukki rakkaay fu ko jullee maanaam nekkatul bokkatul ci raafiluuna yi maanaam mooy yëgati yi fukki aaya bokk voilà bokkatul ci raafiluuna yi maanaam mooy ku ko jullee maanaam te bu fekkente ne nag jigéen ji dafa gis mbaaxam maanaam bu boobaa du ko jullee kooku maanaam problème nekkul ci moom léegi nag li nga xamante ne moom lañ koy laaj moom mooy mu nekk loo xam ne daf ko doon saxoo su fekkente ne daf ko doon saxoo daayiman ba ba mu des jamono yi nga xamante ne ci lay gis mbaaxam bu boobaa dañ koy bindal yoolu ki nga xamante ne moom moo koy def fekk gisul mbaaxam comme ni nga xam ne noonu la ko xadis bi leer la man euh, man man man saafara aw ma aw aw marada kutiba lahu ma kaana yafaaluhu wa huwa saxiixun muqiim képp koo xamante ne da ngaa tukki walla nga euh, feebar

choses maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee maanaam lii zahiru mbir yi buñ boolee mbir yi day nuru ne nii la ko daan doxale te maanaam mooy da daan nelawaat euh, comme ni hadith sayyidat Aisha radiyallahu anha ba pare da daan waxtaan ak euh, sayyidat Aisha radiyallahu anha su dul loolu day nelaw euh, maanaam mooy ne Euh, kon quatrième bi ak cinquième bi te loolu maanaam du xambali yi rek ñoo ko wax xambali ma xanafi yi la xambali ak saafi yi rahmatullah alayhi maanaam ñoom ñoo gënale loolu ci lu mu joyal maanaam mooy bu ñu xaajee guddi gi juróom benn xaaj yu tolloo maanaam ñeenteelu xaaj bi ak juróomeelu xaaj bi bu ko defee juróom benneelu xaaj bi boobu ngay nelawaat comme ni nga xam ne noonu la nekkee hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As bi radiyallahu bi nga xam ne gisoon nañ ko mu ne gën ji julli gi mooy julli bi yent yàlla Daawuud alayhi salaam doon def mu ne kaana yanaamu nisfahu wa yaqumu sulusahu wa yanaamu nisfahu al-aaxar maanaam sulusahu maanaam da daan nelaw moo yent bi sala yent yàlla Daawuud alayhi salaam da daan nelaw genn wàllu guddi gi su jógee daal di julli ceeru guddi gi maanaam bu paree daal di daal di julli li nga xam ne moom mooy sixième bi ci des maanaam loolu moom mooy julli bi gën ci julli guddi yi te loolu moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon def kon loolu dañuy gis ne euh, bu dul weeru koor loolu gisoon nañ ko ci euh, euh, bunt bi ci teg woon maanaam bi doon wax ne ku xëdd ba pare ba pare daal te ba dootoo nelaw te nelawaatoo baabu man tasaxara fa walam yanam yaakaar naa noonu la woon maanaam ku xëdd ba pare te nelawul ci aaxiral lay walam yanam aaxiral lay moom te nelawul mu jëntal guddi bi maanaam loolu ñu gisoon ci hadith Seydina Anas bi radiyallahu anhu mu ne moom Seydina Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu te loolu gisaatoon gisoon nañu ko ci kitaabul kitaabu salaat wala kitaab mawaaqiitu salaat maanaam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, julli na ak ki nga xamante ne maanaam xëdd na ak Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu euh, ci weeru koor maanaam euh, bi ñu paree xëdd après ñu daal di liqaam maanaam maanaam ñu liqaam noddukat maanaam noddukat bi ñëw liqaam te moom mooy diggante bi muy tolloog juróom fukki aaya maanaam kon li muy tekki moom mooy ne <coughs> mooy ne diggante boobu buñ jullee ba pare ceeru sixième guddi gi rek des ci maanaam du tuddaat day dem naafila day day day dem day dem kii nu tudd euh, day day euh, day euh, day xëdd day xëdd parce que dafa xëdd dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy sunna comme ni ko yent bi waxe sallallahu alayhi wa sallam mu ci boppam day xëdd maanaam te eh, doon na ko da ko doon def da ko daan digle te saxaru fa inna fi saxoori baraka dee leen parce que xëdd barke daf cee nekk ah, loolu yëpp maanaam eh, kon day tegtale ne noonu la daan def maanaam bu dee weeru koor moom bu ñu paree day daal di xëdd léegi <coughs> mu def bu dul weeru koor tamit comme li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha nee na su fekkente ne man damaa yeewu bu boobaa day waxtaan ak man voilà mais su fekkente ne yeewuwuma mu daal di tëdd ak tamit comme li mu wax ne bu fekkente ne euh, dafa soxla soxnaam sallallahu alayhi bu boobaa day ànd ak moom su dul loolu mu tëdd te su fekkente ne heure yeewu dafa jotaat bu boobaa day daal di jóg yeewu daal di sangu cangaayal farata su dul loolu bu boobaa day daal di jóg jàpp daal di dem maanaam loolu yëpp day wane ne nelaw na parce que su nelawutoon du du soxla di jóg di jàpp ci loolu kon yooyu yëpp lay tekki wallahu ta'ala a'lam liqaab mm-hmm. la loolu liqaab lay tekki liqaab lay tekki <coughs> maanaam woo woo googu pour ñu julli tegtalewul nodd liqaab lay tekki loolu laal da wax loolu biñ ci tollee ci kitaab Mawaaqiitu Salaat leeraloon naa ko euh, parce que xëdd xëdd mi ngi arrêté bu fajar gi day xar Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa ne inna Bilaalan yu'adhdhinu bi-laylin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina Abdullah ibn Umm Maktum fa innahu kaana yu'adhdhinu bi fa innahu rajulun a'maa wa laa yaquumu hatta yuqaala lahu wayhaka asbahta asbahta Seydina Bilaal radiyallahu anhu moom day liqa day nodd guddi gi mooy xam ne Seydina Abdullah Bilaal radiyallahu anhu day nodd guddi gi kon guddi gi boo leen di dégg nodd baatu Seydina Bilaal radiyallahu anhu na ngeen xam ne euh, kon mooy ne arrêté xëdd jotagul kon lekk leen te ngeen naan ba Seydina Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu anhu nodd moom silmaxa la maanaam loolu raawi bi moo ko ci wax moom silma xala woon daanul jóg lu dul dañ naan ko daanul jóg di nodd lu dul dañ naan ko yooyu fajara ngi jot fajara ngi jot bu boobaa ci lay daal di jóg nodd moment boobu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu moment boobu ci ngeen di arrêté lekk ak naan maanaam kon xëdd bi moment boobu lay arrêté ci la ñuy xamee ni li xadiis sayyidina bi euh, Anas bi radiyallahu anhu bi muy wax maanaam liqaam lay wax waaye waxul nodd maanaam sauf que euh, yenent bi sallallahu alayhi maanaam ak saxaaba yi radiyallahu anhum liqaam dañ ko daan tuddee azan tamit moo tax mu ne bayna kullu azanayni salaa diggante ñaari azan yu nekk am na julli maanaam lim ciy jublu muy diggante nodd ak liqaam bu nekk am na julli comme li nga xam ne noonu la waxee al abawaani ñaari baay yi fekk liñ ci jublu mooy ndey ak baay comme ni ñuy tuddee comme li alxuraan di tuddee Euh, marajal bahrayni yaltaqiyaani ma ñaari géej yi fekk géej yi li mu ci jublu moom mooy géej gi ak dex gi mu ne hada azbun furat wa hada milhun ujaajun bii dafa ndox la mu tém témi amul saful xorom mooy dex gi bii nag dafa nekk ànd ak maam xorom su wex xat maanaam mooy ñaari géej yooyu kon mooy dex gi ak ndox mi parce que lu tax parce que ndox mi dafa bari maanaam ñaari nodd yi boo xoolee li xam ak nodd tam niñ leen di defee dafa nuroo

waaw. non lool dinañ ci ñëw maanaam fajar gi tëdd gi loolu dinañ ci ñëw maanaam il faut que ñu comprendre que ni Yonent bi sallallahu alayhi dafa amoon ñaari xaalu nelaw ñaari xaalu nelaw la dafa am xaalu nelaw bi nga xamante ne moom mooy après maanaam tiers bu kii bi euh, bu ci sixième bu mujj bi defee ci guddi gi foofu day tëdd nelaw foofu lay waxee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam Sayyida Aisha radiyallahu anha loolu mën na maanaam ci jamono jooju mën naa bu jullee ba pare day ànd ak soxna si su ko neexee loolu moom mooy tax maanaam li yanuwul maanaam moom mooy léegi nañ jël cas de bi fajar gi xar na fi mu ne jàngee juróomi aaya juróom fukki aaya yenent bi sallallahu am temps Euh, ànd fekk soxna si ba pare mën a tëddaat lu mu mën a nelawee su paree jógaat dem sangu ji farata ci diggante fu ñuy jàngee juróom fukki aaya loolu yanuwul maanaam li xellu mooy euh, ne dafa am période bi nga xamante ne ci lay julli ba ci sixième bi des ci sixième guddi gi des mooy dernier sixième bi foofu lay mën a ànd ak après mu tëddaat parce que tout dépend ci jamono yi am na jamono yoo xamante ne muy hiver bi été bi maanaam day dépendre tam ci loolu su fekkente ne hiver bi la maanaam mooy waxtu woowu mën na gudd bu boobaa bu ànd ak soxna si daal di tëddaat bu tëddaatee mën na nelaw su paree daadi di tëb yeewu wasa wax bu jógee dem sangu ji farata ñëw bu boobaa fekk ñuy liqam bu ñu liqamee mu ñëw julli loolu moo yenu maanaam ci buntu boobu maanaam kon dañuy xam ne dafa am ñaari xaal dafa am xaal boobu ak xaalu bi nga xamante ne fajar gi day xar maanaam day julli witar comme ni mu yenante bi sa ni mu ko ni ni ni ni ni ko xadis bi waxe xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha gisoon nañ ko mu ne min kulli layli awtara nabi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gi yépp yenente bi sallallahu alayhi wasallam Euh, euh, kii na ci euh, witar na ci mais bu ñu xoolee xadis boobu daf ni wantaha witrahu ila sahar mi ngi jeexee ci njël njël day tekki ñaari maanaa yooyu mën na tekki ci sixième bi fi muy jeexe parce que foofu la njël di dugg wala njël bi di tekki dëgg-dëgg jamono ji nga xamante ne moom la waxtu wi maanaam fajar gi di waaj a jot mu daal di witar après mu julli ñaari rakkay fajar parce que loolu tam daf koy def maanaam yenn saa sam dafa amoon ñaari xaal yooyu dafa amoon xaal bi nga xamante ne dafay julli sixième bi am beneen xaal bi nga xamante ne day julli ba fajar gi di jot maanaam moo tax ñaari xaal yooyu foofa ñu ñu ñu jaawale leen léeg-léeg mu julli ba fajar gi jot mu daal di julli. su paree daal di bu jullee huit après bu julli ñaari rakkay fajar ci saasi bu boobaa nag période boobu lay tëdd bu boobaa moment boobu lay daal di tëddaat ma bu jullee ngir ni nelawul beneen partie bi ci guddi gi donc ñaari xaal yooyu moom am te loolu day dépendre wallahu alam ci euh, selon maanaam guddi gi gudd na comme hiver bi wala dafa gàtt comme été bi wallahu taala alam est-ce que leer voilà. Euh, et par contre quand c'est le ramadan du coup euh, parce que là les deux manières qu'on a vues c'est hors ramadan. voilà. et quand c'est le ramadan du coup le dernier sixième en fait. day xëdd. voilà. alhamdulillah. voilà ah, wala hmm? waaw dafa def waaw la question c'était donc dans le chapitre de l'imama euh, bon là c'était un cas pratique quoi c'est une personne qui a posé la question parce que euh, dans une dans la mosquée euh, donc on, on est en, donc on voit pas les on voit mm. donc maintenant euh, quand il faut julli euh, mm. mais il n'y avait aucune autre fille dans la mosquée mm. donc euh, c'est que par les paroles qu'elle qu'elle a suivies mm. euh, mais quand ils ont fini ils ont enchaîné une prière euh, et donc cette prière euh, l'a fait en en en faisant l'intention de nafila parce qu'elle ne savait pas c'était quoi, peut-être une prière pour un décès. Mmh. Mais en fait, le tétinium, ils étaient en train de faire des, ils ont enchaîné des dans la mmh. Parce qu'il pleuvait comme aujourd'hui. D'accord. Aujourd mmh. Donc euh, les questions, c'est comme euh, elle suivait, mais au bout d'un moment, après les deux rakas, elle s'est levée trois rakas. Mhm. Après, elle était perdue parce que comme elle ne sait pas ce qu'il faisait, il faut toc jusqu'à ce qu'il finisse, non seulement. Mhm. Du coup, la question c'est déjà un, ah, est-ce que mon naafila bi baax na. wala elle doit quand même sujjóot même si c'est naafila. Mhm. Deuxième question c'est euh, est-ce que comme il pleut aujourd'hui ça justifie de voiler euh, timis éveillé comme on avait dit que c'était considéré plus fort. Mmh. Donc euh, du coup, ça, ça, ça rend les mêmes en fonction optimiste, quoi. Parce que du coup, ça veut dire que quand elle dans cette mosquée-là, toute seule dans la salle, euh, du si l'imam se trompe, en fait, euh, dans le programme, non non non non suy dina ko xam pour dañuy njëkkee ci tontu ci question bu mujj bi mooy ne kooku julli timisam baax na parce que dafa topp ci ginnaaw imam bi te daf ko dégg lu imam bi di tari mi ngi koy dégg bu imam bi waxee allahu akbar dina ko xam bu waxee sami allahu liman hamida dina ko xam bu waxee assalaamu alaykum dina ko xam kooku julleem baax na léegi mu def ki nga xamante ne li nga xamante ne moom mooy naafila bi moom yéene bi mu am yéenee naafila la comme ni xadis bi wax moom bi njëkk gis wa innama li kulli imri'in ma nit ku nekk la nga yéene moom ngay am comme moom naafila la amoon yéene julli moom la def donte dafa toog comme xamutul woon la lañu mu toog ci taaya bi ba ñoom bi ñu ñëwaatee bu daal di sëlmal ak ñoom beneen bi ci des moom mooy euh, boole gi su fekkente ne taw bu mel nii la li nga xamante ni mooy li gën a sàmm mooy ñàkk boole parce que taw bu mel ni bii am tey ay wicc wicc la te taw bu foor moom moo waroon a tax ñu boole maanaam buy tere nit ñi di mën a dox seen soxla normalement maanaam boobu la euh, wala boog duñ ko dox lu dul ci xat-xat gu rëy maanaam taw bu mel noonu moom la ñu koy def te it beneen bi ci des comme niñ ko gisee li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koo tënk ci mu war a nekk gisoon nañ ko ci bi ñuy kitaabu takfir salah maanaam boole googu dañ koy tënk ci mu nekk guddi comme ñu gisoon ni xanaa bi lay rahmatullahi tënkuñu ko ci loolu Euh, mais li ëpp ci borom foo xam ne rahmatullah dañ koo tënk ci mu nekk guddi maanaam mu war a lëndëm kon mais ngir ne taw bi dafay ànd ak lëndëmaay googu yooyu tamit daf ci war a nekk condition te loolu moo gën a sàmm euh, même bu fekkente ne euh, Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma xadiisam bi mu ne te dinañ ko gisaat ci jotaay yi insha allah mais julli na ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam juróom-ñetti rakka juróom-ñaari rakka daal ne min ghayri Euh, safarin wala matar ci lu dul tukki du taw loolu day wane ne bëccëg gi tamit mëneef na koo def parce que daf ni juróom-ñett yi maanaam mooy ñeenti rakka ci tisbaar ak ñeenti rakka takusaan muy juróom-ñetti rakka te tukkiwuñu te tawuñu loolu day tegtale ne kon ci heure ak takusaan mëneef na boole julli ngir taw Euh, waaye lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wax ne du du du waxtu wala moom maanaam loolu moo gën maanaam ñoom loolu lañ koy def ngir sàmm maanaam dañ koy def ci euh, heure boobu noonu mais ak lu mënti xew circonstances yi ñu koy defee du circonstances yi nga xamante ne moom mooy comme taw tey wicc wiccal euh, loolu nit ñi dañuy wax seen soxla maanaam duñ ko sax yëg en fait duñ sax yëg ne day day day taw. ngir ne rawatina ci dëkk yu mel nii nga xamante ne taw maanaam daa bokk ci àdduna bi quoi dafa bokk ci li nga xamante ne mooy les événements de tous les jours xam nga melul comme suñu dëkk yi eh, comme ay comme masalan Sénégal nga xam ne ne euh, taw bi dafa am période bu précis bu muy am maanaam euh, mooy li ñu tuddee hivernage période boobu rek lay am euh, foofu sax mënit naa comprendre nit ñi muy taw ñu bañ a jóg dem maam ñu bañ a dox seeni soxla ñuy fii ba pare taw bii tax taw bi fii am taw bi gis nga ko maanaam taw bi ci wiccal moom mënta maanaam ala kulli loolu noonu pour tënk daal mooy taw bu mel nii moom mënta tax ñu boole léegi nag ñoom suñ gisee ne dañuy boole parce que bëri na ay mbir yoo xamante ne léeg-léeg booy dégg imam yi ñu koy wax vraiment sa xol day jeex tàkk da nga dul xam ba xam da ngay jóg am looy loolu voilà maam maam loo xam daal looy def parce que loo loo loo loo peut-être que sax loo def ma da ngay yokk diw diw gi ci ci ci taal ci taal bi te loolu voilà mais <coughs> ak lu mënti xew voilà kulli xaaleen loolu noonu moom nekkul sabab bi nga xamante ne moom mooy war a tax ñu mën a ci bu mel nii wallahu taala alam non kooku du def dara day sëlmo rek dem parce que julli na ñaar rakka amul leneen lu muy def julli na ñaar rakka am toog na waaw waaw waaw yaakaar ne gée yaakaar ne waa gée la yaakaar waaw léegi ah, kooku day def ba de salaam kooku day def ba'da salaam ngir loolu mu def noonu donte maanaam waru warutu woon bon c'est parce que dafa xamul lu muy lu muy lu muy def moom dafa perturbé wu voilà kon bu boobaa dafay daal di bu sëlmalee day daal di def ba'da salaam rek noonu la koy defee wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati alamin